mooy waa léegi nit koo xamante ne nii moom quatorze ans wu ngi julliwul te moo ko tey kooku bu ñëwee bëru ko ba ñam ñu waar ko wala kii mu dem ba reconnaître ba léegi nag mu xam ne bon li mu defoon jaaduwul léegi ngir mu commencer léegi di julli do kon koo xam ne doon na julli ba 2005 après 2005 mu bàyyee julli quoi tay ko dootul julli ba 2017 muy douze ans yu mu passé julliwul léegi nag est-ce que léegi wala cinq ans wala un an yu mu toog julliwul te tay ko wala un mois wala une semaine wala yu mel noonu léegi kooku noonu day kooku ci day fay julli ji wala di julli yooyu dañ naan ko waaw day fay julli fay faat loolu amul loolu moom mooy li nga xam ne amul fen julli joo xam ne dañ naan la bàyyil ba xaw ma feewu ban weer xaw ma lan ak lan nga julli ko bu ko defee julli yi nga julliwul woon yépp mu loolu amul yonent bi alayhi salaatu salaam li wax dafa leer man nasiya salaata aw naama anha fal yusalliha mata dhakaraha fala kafaarata lahu illa dhalik képp koo xam ne dafa fàtteb julli wala mu nelaw ba julli boobu ko julli jamono jam ko fàttele ko amul dara lu ko war lu muy def leneen amul benn kafaara mu muy def lu loolu mooy ne kooku day fay loo amul ay ay bon bàyyil ba xaw ma àjjuma bi mujj xaw ma ci ban weer après boo ko nga julli xaw ma ñaata kii def ci loolu amul fenn loolu amul fenn ku fi am 15 ans de julli yoo julli da nga koy julli danga koy fay ah ah non koy fay da koy fay léegi nag loolu dafa am ñaari affaire ay possibilités yu am mooy ne waa ji julli yi ko rëcc yi mu bàyyi pas rëcc sax moo ko tey yi mu tey julliwu ko mooy ne possibilité mu xam ñaata julli lañ comme buñ nee cinq la mais cinq lay julli ah léegi nan la koy jullee loolu dinañ ci ñëw après mooy da koy fay fekk mu ngi xam ñaata la loolu da koy fay day fay nombre boobu noonu léegi nag mu des bu dee ne moom xam na ne daal xamatul nag kañ la xam na ne daal moom gëj naa julli mais xamatul ñaata jullee ko raw ña ñoo ñaata julli la bañ a julli la toog bañ koo julli xamatul ñaata la xamatul ñaata julli la xamatul kañ la mais daal leer na ko ne moom toog na ba ñi muy fàttale nii am na julli yu bari julliwuleen noonu xamul kañ la léegi kook muy def kon ginnaaw première tontu mooy dégager julli fay faat fële loolu moom amul voilà charian xamul julli fay fan charian lim xam ku fi fay ku fi bàyyi julli boo warul julli yonent mi alayhi salaatu salaam neen na ko julli jamono jang ko fàttale ko wa aqimi salaata li dhikri te lu jàkkante ne da ngay julli ay ràkk fële après moom mu remplacer la lool non non loolu yëkkatiwul lii di farata yëkkatiwu ko fenn yëkkatiwu ko fen demal ci benn téereb xadis boo xam ne kutubu sitta wala téere yi même après nga gis fa yoo xam ne dañ naan la julli fay faat defal nga boo paree nga génn ci loolu daa am fu mu am amut léegi euh, léegi kon mooy loolu dégager ko fële léegi nag bu ma fi wax mais ñoom diw dañ koy wax mais après waaye ñoom diw buñ koy wax nag wax naa la loolu du argument ñoom diw am koy wax loolu du argument voilà loolu mooy li nga xam ne du argument ñoom diw buñ la indilee ne la xadis bii ko wax mooy xadis bu wér je bien la indi je bien je suis ouvert à la à la à la à la discussion indi mais loolu laa la ne doo ko trouver te yonent ci ma sa sam li mu wax dafa leer kon nag bu ma ne ñoom diw wax nañu ñoom diw lu mu màgg màgg ak loo ko fonk fonk yonent bi alei salaatu salaam moo war a tax nga fonk ko bu dee ku baax la te moo gën ëpp waxam seeti kaw waxu ñépp te moo ne ku fi fàtte julli wala nga nga nga nelaw kii ko na ko julli jamono jang ko fàttale ko te gis nañ léegi ci masala miñ jóge këne jama xanafiya yi maalikiya yi shafi'iya yi xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñépp dañu ne képp koo xamante ne dafa tey bàyyi julli da koy julli par force loolu moo gën a dëgg kon nag bu ma wax julli fay faat léegi nag mu des waa ji nga xam ne kon waa ji nga xam ne kon moom affaire bi moom xam na ñaata la kooku dañ naan ko léegi yow ni ngay def mooy xam nga ñaata julli moo la nga toog julli woo ko tay ko ak ah, kooku da koy fay léegi nan la koy fay est-ce que day taxaw comme mu ne euh, deux ans la mu jël euh, multiplier julli mooy kii bu nekk cinq cinq julli par jour par jour yi léegi moom lay jël yépp paqueté ko ci benn jour dañ naan ko déedéet dañ naan ko kooku li gën a néew lu mu mën a def mooy comme li yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax comme boo demee ci mawaahibul jalil euh, boroom mawaahibul jalil mu ngi koy tudd foofu mooy ki nga xam ne moo ko tay bàyyi ba julli weesu ko mu am ci yu bari xam ne temps la mu takk ko ne lii laa war a fay kenn duna ko paquetel yépp ci benn jour waaye bu jullee jour bu nekk mu julli julli ñaari fan comme bu jullee tisbaar julliwaat benn tisbaar ci wet gi bu jullee euh, tàkkusaan julli benn tàkkusaan ci wet gi bu jullee timis daal julli benn timis ci wet gi julli gee di def noonu di def noonu di di ko compter nag ba mu mat voilà léegi nag bu dee loolu nag mooy loolu dañ koo sopp noonu mais mooy bu ko nee mooy ndax bu defee loolu kenn du ne waa ji léegi kii moom dafa négligent noonu mais man na bu amee temps mu jot mu ne man léegi naa taxaw ma jullit naa ngam loolu man na ko mooy amul loo xam ne dañ naan fii la lii la c'est carré ko fi kii yée nii rek nga war a def voilà amul loo xam ne dañ naan jour bu ne lii nga war a def mais dañ lay wax ne le minimum mooy fekk bu dee ne ku lool dal bu jullee benn waxtu farata teg ci beneen bu mel ni moom kooku mënuñ ne waa ji dafa négligent voilà mooy na fexe daal liñ koy wax mooy na xool kenn kàttanam ak nan la koy organiser mais nu man di demee kook day fay lool léegi nag mu des ba léegi bu dee xamul ñaata la nag bu dee xamul ñaata jullee ko raw kook dañ naan ko day def li gën a dal ci xelam day def mooy day julli ba loo xamante ne nii leer na ko ne xel mi mooy dina ne mooy xolam dina dal que ne waa lii moom c'est mooy non non lu toll nii nag kë loo xam ne day ñëw ba ne non moom waaw lu toll nii nag moom moom moom fii non lu ma ci yokk mooy moo noo warul woon a ëpp lii bu dee loolu waaw foofu lay yem waaju mel noonu foofu lay yem sinon du bàyyi naan naa ci kon naa tànn ñeent rek non ban tànn ñeent na def loo xam ne bu ko defee xelam day dal lépp ju njortam que ne man ah ah loolu que lii nii mooy li nga xam ne mooy li ma war. daanaka daanaka def naa